bindeef yi allah thumma daa nnaasa ilal imaani bi mu nit ñi ilal imaani ki gëm bihi ci moom gis nga ko xamul ni muy xatale ngëneelu yàlla ak ki xam ni muy yaatale xatalu yaatale ngëneelu yàlla ndax xam na ne moom rahmatuhu wasi'at kulla shay kene ngëneelam yërmandeem dafa dafa yaatu ba peeg lépp waaw moom loolu la xam kooku loolu lay xam moo tax xoolal ñëli moom ni ñu xatale waa banu tamim otaarit ni mu xatale lépp ci ñoom mbir mépp daal ci ñoom la hein ak Seydina Saabit ibn Qays ibn Shammas ni mu yaatale ngëneelu yàlla ji ndax xam na ne dafa yaatu waaw xoola mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ginnaaw ba ko yàlla tànnee ci ngën ji askan ngën ji fu nit mën jóge gën cee dëggu wax gën cee gën aw askan wàcce ci moom téereem bi hein lan la def wa tamannahu ala xalqi mu wóolu ko ci ah ci ci moom la wóolu ci ci ci ci mbindeefam yi waaw ndax mbindeef yi borom bi subhaanahu wa taala leen a sopp sopp gu jéggi dayo moo tax mu tànnal leen ñoo xam ne ñoo leen di ginde defarwu leen rek bàyyi leen ay ay yaxsabul insaanu an yutraka suda est-ce que ki dafa foog ne dañ koo bind rek bàyyi ko muy wënd noonu di dem déedéet waaw ba pare wa jaala mu defal leen la mu defal nit ñi xafaba ñoo xam ne ñoo leen di bi ci ay malaakaak yooyu allahu akbar allahu akbar mooy loolu lépp bur yàlla da leen ndax xam na ne suuf si c'est pas yi am na ñu ñu doy waar ñu fi ne hmm? waaye yemul bàyyi leen noonu rek doyloo ci ñoom alastu bi rabbikum bi mu leen waxoon ñépp ne ko bala waaw bam ne est duma seen borom ñu ne ko waawoo yaay suñu boroom yemul foofu ak ñoom de li mu def dafa yónnee ay yonent yoo xamante ne nii dafa yónnee ay yonent yoo xamante ne nii dañoo ñëw ngir jindi leen ngir dugal leen ci yoonu lislaam waa ngir gindi leen xoola ba mu tànnee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wóolu ko wa tamanahu hmm? ala xalqi mu wóolu ko ci ci ci ci ci ci mbindeefami fa kaana moom moo nekkoon xiiratallahi min al alamin mooy ngëneel mooy ki gën ku yàlla tànn min al alamin ci mbindeef yépp mbindeef yi nag du nit ñi kese malaaka yeeg lépp rawaan yeeg loo xalaat lu ne rawxaani yeeg lépp lépp lépp lépp yonent bi aleyhi salaatu moo ci gën lu yàlla bind lu dul yàlla rek yaa ngi ci biir alamin voilà loolu mooy firi bi gën a bi gina a matale bi gën eh, mat mooy ne alhamdulillahi rabbil alamin loolu mooy alamin mooy lépp lu dul yàlla ku dul yàlla rek yaa ngi ci alamin yonent bi alei saatu salaam nag moo gën ci loolu le summa daa ginnaaw gi daa naasa ginnaaw gi mu woo ñan waxul wa daa mu woo Oh, ñun waa Quraysh kese no daan am naasa ndax moom mission wam c'est pour tout la terre entière mission yonent bi alayhi salaatu salaam c'est pour suuf si yépp képp koo xamante ne nii yaa ngi ci kaw suuf ci nga bokk moo tax ba muy woote summa ginnaaw gi daa naasa mu woo nit ñi ilal imaani billaahi mu woo nit ñi ñoom ñépp ci ñu gëm yàlla moom dong waaw loolu la mooy ñépp ci yem arabi yi moo xam qurashi nga moo xam taifi nga moo xam yamani nga moo xam eh, ghassani nga moo xam sulami nga moo xam eh, anazi nga koo man di doon rek woona la moo xam ajami nga moo xam arab nga wala doo arab ñépp ci yem summa daan sa mu ginnaaw gi mu woon nit ñi ñoom ñépp ilal imaani ci gëm yàlla hein ilal imaani billah ñu gëm buur yàlla fa amana bi al muhaajiruun ña ko njëkk a gëm nag mooy al muhaajiruuna min mi te bokk ci ay ñoñam loolu nag ngëneelu yàlla la boo xam ne noonu la mën a demee ndax lu tàmbali lu ne daa am fu muy tàmbalee yonent bi aleyhi salaatu salaam ba muy woote nag ci muhaajiruuna yi la commencé mooy dëkkam ndax wa anzir ashiratak al aqrabin suñu borooma nekkoon xuppal tàmbaleel xuppal nit ñi wax leen ñu ngi ci problème yu rëy yi ñu ne ashirataka sa njaboot al aqrabina ñi la gën a jege loolu moo tax mu tàmbalee ci ñoom mu tàmbalee kon ci al muhajiruna min qawmi ñi nga xam ne ñooy muhaajiruuna yi bokkoon ci ay ñoñam ñoom ñooy ñi ko njëkk gëm fa amana bihil muhaajiruuna min qawm wazawi ra wazawi rahimi ah wala nga ne wazawu rahimi mooy amana bihil muhaajiruuna ñi nga xam ne zawu rahimi akramul xalqi ahsaaban wa ahsanuhum wujuha wa xayru nnaasi fi'la allah mu ne ñoom muhaajiruuna yooyu nag ah ñooy zawu raxime ñooy ay mbokkam ci wàllu deret ñooy ay mbokk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñoo bokk geño ñoo bokk deret ñoo bokk ay maam ñoo bokk ay baay akramun naasi ahsaaban ñooñu nag ñoo gën a tedd ci nit ñi nag fu ñu bokk askan loolu c'est simple parce ñaari jullit taxawuñ hein hein ñaari jullit taxawuñ di werante est yonent bi alayhi salaatu salaam moo gënaw askan waa walla déet ak yow foo man di jullit boo man di doon ak nu sa couleur man di mel ñaari jullit taxawuñu di werante est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën askan fi mu bokk wala am na keneen ku existé ku gën askan léegi nag bu loolu jàllee mooy fan la bokk ci waa Quraysh kon nag ci kaw noonu ñi bokk ak moom eh, loolu loolu équation bu simple la kon ñoom it ñoo gën askan ñeneen ñu dul ñoom voilà moo tax nga dégg Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu di wax naan al urbu xayru unaasin thumma xayru xayrihim thumma xayruhum qurayshuhum wa huwa xayrun wa huwa xayru xayrihimi aw kama qaal moo tax ngay déggool al urbu xayru na mim naan arab yi ñooy ñi gën ci nit ñi mooy loolu la loolu la la bëgg a wax mooy da la bëgg a wax ni seen askan moo gën parce li tax ñu gën du ne ñoom ñooy les arabes non parce que buur yàlla moo tànn def ne yonent bi alayhi salaatu ci ñoom la bokk yonent bi alayhi salaatu salaam nag fu ko suñu borom boole ñoo ñoo gën loolu képp la te gën googu tekkiwul tamit li ko ñenn ñu xamul dara ñi tamit jàppe ba tax ñuy contester loolu jàpp ne kon dañoo bëgg a wax kon ci kaw loolu arab boo gis moo gën ko dul arab ñu ne la yow loolu waroon ngaa xam ne sax demewul noonu bu doon noonu la demee lan la suñu borom kon di waxe ci alquran naan kun naan naan naan la fadla non kii euh, euh, bimu naan euh, illa bi taqwa hmm? bi mu doon wax ne eh, non eh, suuratul xujuraat la suuratul xujuraat bi ñu war a gis ndax ñi ñoo indi ci suuratul xujuraat ñiy jël mbiiru yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, lan la wax inna akraman inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd fa yàlla ci yéen mooy ki gina a ragal yàlla kon kay loolu xam nga ne waxuñu buñ naan al urbu xayru unaasin tekkiwul ne arab boo gis moo gën ko dul arab déedéet loolu kay war nga koo xam yeneen bi aley salaatu salaam kon kay du wax ne laa fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa du ne kon amul gëneel benn arab amul gëneel ci keneen ku dul arab koo xam ne du arab lu dul ci ragal yàlla ragal yàlla ci la ñuy gënee mais duñ façon générale bu xoolee ñoom ñoo gën ñoom ñoo gën ñeneen yi ci des te li leen ko may lenn la mooy yonent bi alayhi salaatu moo bokk ci ñoom loolu nag lu yàlla la daalika fadlullahi lii ngëneelul yàlla la yutiihi moo koy jox man yashaa'u ku ko soob waaw buur yàllaay xool nag ngëneelam ku ko soob kenn nag du ne yàlla lan moo tax bi ngay séddee ah yow nga jël ñu daldi daldi jël ñi nga def leen ñu gën te ñun defoo ñu ñu gën te ñun defoo ñu ñu gën loolu buur yàlla mooy see mu ngi mel ni rek ku war a wax loolu war a ñëw rek nekkoon lan moo tax nga def yonent mi alayhi salaatu gën te defoo moom loolu laaj la wax nañ la sànq buur yàlla kenn du laaj naan ko lu tax nga def lii parce que lu mu def loolooy looloo defu te lool lañ war a def loolu la war a def te lool mooy li jub voilà kon nag mu ne ñoom ñooy ñi gën ci nit ñi muhaajiruuna yooyu de toute façon loolu moom c'est simple te loolu moom c'est palpable te ñépp xam nañ ko ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam ñi gën ci xeet bi yépp boo leen tegee par kenn kenn ñoom ñépp ñoom ñépp muhaajiruuna lañ ñi ci ëpp ay muhaajiruuna lañ waaw ndax baax na ba biir saxaaba yi muhaajiruuna yee ci gën moo tax alxuraan ñoom la njëkke lil fuqaraa'il muhaajiriina alladhiina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaghuuna fadlan min allahi wa ridwaana ah wa yansuruuna allaha wa rasulahu ulaika hum saadiqun mu ne ñooy saadiqun te woy dëggal ñi nekk ci darajaay siddiq ya ñoo topp ci yonent yi aleyhim salaatu wasalaam ah kon kay loolu la ñoom kon gis nga loolu ba mu teg ci ñi togg ci ñoom muy wàllam sar walladina tabawwa'u daara wal imaana min ba'dihim yuhibbuna man haajara ilayhim ba ni muy jeex kon loolu c'est clair loolu leer na kon affaire baa ngoogu kon mooy parce que jëlal yonent mi alei satu selaam boo tegee kan moo gën ci xeet wi ci luñ joyal ko ci tegu Seydina Abu Bakar lan la woon bokkuloon ci waa banu Taym min Quraysh du Quraysh yi ku ci tegu xulafaa ur-rashidun kan moo ci nekk anjam yi laa lay laaj kan kan waxuma la sax dara waxuma la Oh, waxuma la sax euh, leneen mais kan moo ci bokkul ci ci Quraysh ci ñoom al ashara al mubashirun kan moo ci bokkul kan moo ci nekk leneen lu dul Quraysh yi waxal jëlal par kenn kenn ñoom ñépp ci waa Quraysh lañ bokk boo génnee ci ñoom ñi gën ci saxaaba yi mooy muhaajirun yi ñooñ fan lañ jóge woon lu dul Makka kon mooy dafa leer loolu c'est clair loolu c'est clair xam nga Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu képp boo ko tegee nee jël xeet wi yépp xeet wi laa wax ñi ci des même biir waa Quraysh muhaajiruun ñépp ba kii mujjee faatu ci xeetu yonent ma lay saar salaam li ñu jëf ak seeni maqaama ak seen lépp nga teg ko ci balance jël sëy Seydina Abu Bakar teg ci balance am ngëmam ci balance moo leen di gën noonu kon kay c'est fi c'est pas li Seydina Abdurrahman ibn fu doon wax naan bu ñu jëloon balaasu xeetu xeet wi <laughs> seen ngëm yàlla teg fee jël bu Seydina Abu Bakar teg fii mooy gën a diis bu wàññi ci des allahu akbar <laughs> kon kay affaire bi dafa leer naññe dafa leer naññe te wax naa la gis nga di attardé wu ay keeku weex la keeku ñuul la pourquoi ça pourquoi euh, non ça loolu mooy nitu juhaal yi nga xam ne ñi leen yar lislaam yaru leen moo tax ñoom ñooy xalaate loolu gars yi ngay gis ñoo ay panafricaniste la ñoo ñoo gën a réer ñoom ci gaa yi boo ñëwee ci mbiru àddina kese kese kese ñoo ci gën a réer mbiru yowmal xiyaam moom ku réer ci àddina moom jarul ñu lay laaj yooyu waaw moo tax boo seetloo ci monde bi lenn rek lañ nekk di détecter lu ñu defuk noir ak lan la ki ab noir am bañ glorifier ko mais ñooñu moo tax gis ngeen ni ñu ni ñu ni woo comme ni waa banu tamim yi meloon wala sax waa banu tamim a leen tane parce que waa banu fuuf ndax waa banu tamim sax nee nañ alhamdulilah ñoom gis nga seen discours kat bi moom mooy moom nee sax alhamdulilah moom mais ñun moom duñ ah, gaa yi yow gaa wax sax alhamdulilah waaw ay l'esprit noir kii ay ñàkk fayda yooyu nga xam ne amul ça n'a aucun sens vraiment ça n'a aucun sens kon Seydina Saabit euh, euh, mu ne muhaajiruunu yooyu ko gëm te bokk ci ay ñoñam akramun naasi xasaba akramun naasi xasaba ñoo gën a tedd ci nit ñi askan wa axsanu naasi wujuha te ñoo gën a rafet nit ñi al xar kanam wa xayran naasi li tax mooy ñoo gën a niroog yonent bi alayhi salaam ku la gën a niroog yonent bi alayhi salaam rek moo la dàq parce que moom moo dàq ci ñépp lu yàlla bind moo moo moo ci gën a rafet moom alayhi salaatu wassalaam ku ko gën a niru nag ci ziyum ni mu doon solo ni mu doon doxee ni meloon ba koy di niw ci biti nam ni mu meloon nga xam noon di ko jéem mel yaa dàq keneen ak lu mu fi jaay playboy ak lu mu jaay yaa ko dàq fopp voilà ahsanu naasi wujuha ñoo gën a rafet nit ñi xar kanam wa xayru naasi fi'ala te ñoo gën a rafet nit ñi jëf Ah, waaw ndax seen jëf mooy jëfu yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen boole ci boppam bu ñu jëfee yonent bi yonent bi alayhi salaatu salaam moo jëf loolu moo tax boo demee muhaddisuuna yi é muhaddisuuna yi dañu yéeme booy gis nii seen wax yi dangay jàpp ne lii bon danga naan lii c'est superficiel alors que laa ilaha ay ay xaqaayiq yu bari la ñuy wax mooy <laughs> li nga xam ne li ñu tuddee xadiis Euh, euh, euh, naan xadis mawquuf li tax ñu koy ñu naan xadis tudde ko xadis ba naan xadis la ah te xadis mooy lépp loo xam ne dañ koo askanale ci yonent bi alayhi salaatu salaam moo xam wax wala jëf wala li nga xam ne portrait physique wala portrait moral wala portrait bu physique wala moral wala jikkoog yooyu buñ ñëwee ba naan yonent bi lii nii moo tax nga dégg wax ji ñu naan hada al xadiisu ah mawquufun waaye lahu xukmu waaw xadiis bii de ci saxaaba bi mooy ab saxaabaa ko wax waaye day yor attey lu yonent bi alayhi salaatu wax allahu akbar parce que ñooñu li tax ñuy loolu mooy yonent bi alayhi salaatu moo leen boole ci boppam ba am na yu ñuy wax yoo xamante ne nii mook lu yeneen mooy même bu dee dañu ne lii de ci Seydina Abdullah ibn Omar càllale yi xool nañ ko fu ne lañ bët nañ ko fu ne waaye gis nañ ne wax ji wax ji fi ñu jaar yépp dañ naan xaala ibn Omar mais dañ naan waxam ji nag hmm, moom moo ci moom la yem mais nag day yor ak tey poids wu doole yu yonent bi yi salaatu salaam wax lan moo tax bu dul ne moom da leen boole ci boppam kese ba pare ñu bokk ci moom moo tax ba mu demee noon kon kay ñu gën a rafetu jëf ku dul ñoom moo tax mu ne moom Seydina Saabit ibn Qays ibn Shammas mu ne muhaajiruun yoo yële wa xayru nnaasi fi ala ñoo gën a rafet nit ñi jëf waaw ku bëgg bokk ci ñoom nag ci lii mooy lii nii nga am ko mooy defal yeneen bi alayhi salaatu salaam doon defal ku taxawee lu mu doon taxawee teg sa tànk fi mu ko tegoon yaaraw sa jamono moo tax ñu naan la ku ko gën doon ñu naan la waa waa ji mooy xutb bi mooy pôle bi ah, kii de moom mooy ki gën ci nit ñi wala yu mel noonu wala ñu naan diw moo gën jàmbaar jàmbaari ci nit ñi mooy waa wala ñu ne saaxibu sunna <laughs> wala sunniyun kabir <laughs> mooy moo fa gën rek voilà ñii nag looloo tax ñu gën wa xayru nnaasi fi'aala mu ne thumma kaana awwalul xalqi ajaaba hein hein ginnaaw muhaajiruuna yi ñi nga xam ne ñoo njëkk wuyul buur yàlla nag ginnaaw muhaajiruuna yi ñi ko njëkk a wuyul moom aleyhi salaatu wassalaam thumma kaana awwalul xalqi ijaaba wastajaaba lillaahi xiina da'aahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam nahnu mu ne génnaaw muhaajiruuna yi ñi nga xam ne ñoo njëkk a wuyul borom bi ci mbindeef yi borom bi subhaanahu wa taala nangul buur yàlla bam leen woowee nahnu mooy ñun mu ne ginnaaw gi ñun ñooy ñi ko njëkk a gëm ginnaaw ñoom ñoo njëkk a nangul borom bi subhaanahu wa taala ba ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wooyu nahnu ñun ñooy ñan mu ne fa nahnu ansaarullah wa wuzara'i rasul wuzara'a rasuli ñun ñooy ñi nga xam ne nag ansaarullah ñun ñooy ñi nga xamante ne ñooy dimbal hmm ñooy dimbali yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw naxnu ansaarullah fa naxnu ansaarullah wa wuzaraai rasulillah te ñooy jëwriñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li mu bëgg rekk ci lañuy ne li mu bañ kenn duñu ci gis waaw loolu la di ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko nangul ba muy wër ci foire yi lakinnahu lam yazal yaqfu mawaasimahu mawaasimahum yarju min allahi awnan ghayra ba mu newee bi ko muhaajiruuna yi nangulee mais ñu nekk ñu néew ponkal yi ci waa Quraysh di leen xeex guddeeg ngoon mu bëgg toxal daawa gi yóbbu ko feneen beneen suuf di wër ci foire yi te masula désespéré wu lakinnahu waaye moom alayhi salaatu salaam lam yazal masula deñ yaqfu di xencu di dem di fekke mawaasimahum seen foire yi lan la fa doon def yarju di am yaakaar ndax masula dem di am yaakaar min allahi ci boroomam subhaanahu wa taala awnan dimbal goo xam ne du dog ghayra mubtasim ñan ñoo ko nangul ci ñooñu mu doon dajal daja nag ku nekk ci tribu arab yi ku nekk di bañ ñii naan ñun moom du dañoo bañ exactement waaye dañuy bañ bu ñu la nangulee mooy déclarer nañ guerre Quraysh te Quraysh ñooy première puissance de l'Arabie waaw ñenn ñi sax nee nañ ko ñu dem comme ni kii waxoon at-Tufayl na Amr ne ko ndax soxlawoo forteresse boo xam ne bien gardée fekk daw si la ci la ci jublu woon yonent ma lay saaf déet waaye problème bi mooy moom même bu doon pare na waa daw su ñëpp ci ñoom pare wu ñoon ndax moom ci boppam ba mu demee di leen woo ñëw na dem na woo leen woo gaa yi kenn daanaka ñi ko gëm bariwuñ mu ñëw na leen tibalay saar saam ne man daal daw su daal xat xalaba daw xat xalaba nii ala daw si ni zina ay way yonent ma lay saar saam ñu war màkk fekkaat ko fa moom at Tufayl ibn Amr naan ko man daal radiyallahu anhu dawsu daal li ma njiit ci ñoom mooy mooy mooy mooy mooy mooy zina mooy njaaloo njaaloo tax na waa dawsu manoo leen a wax luñ dégg mais waa dawsu wuu yeneen alayhi salaam dawsu dawsu dawsu wuu dawsu dawsu kon kooku mooy ba mu ba mu naan udullah alayhim buur ya kon ñaan leen yàlla yàlla mbugal leen kon kay kooku bu ko proposé foo xam ne noonu la mel mu bañ waaye ñi ko nangul ginnaaw muhaajiruuna moom al ansaar waaw fa baayaa al karam al ansaar fi al aqabaati rabbi asbil alayhim waa bil al mu jaayanteeg ñoom waa al ñoo jaayanteeg moom ñu tedd ñoo ñële looloo tax Seydina Thabit mu ne ginnaaw muhaajiruuna yi ñi ko njëkk a gëm ci mbindeefu yàlla yi njëkk ko nangul bam leen woowee fa nax nu mooy ñun fa nax nu kon ñun ansaarullahi te nag dañoo defoon bàyya dañoo jaayante woon ak moom ne dañ koy dimbali ci biir ak ci biti mais biir Medina comme li waxoon ne tamna'una tamna'una kama tamna'una minhu tamna'una mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwaalakum wa awlaadakum wa nisaakum waaw neewoon neen dangeen di dangeen may di ngeen ma protéger bu ma ñëwee ci yéen comme ni ngeen di protéger seen njaboot yi seen bopp ak seen alal yi noonu ngeen ñuy protégé ñu ne waaw kon ñun pare won nañ ñun ñooy ansaarullah ñoo pare dimbali ko jamono joo xam ne kenn nangu koo dimbali waaw kon nag fanax nu ñun ansaarullahi ñooy ñooy ñiy dimbali buur yàlla wa wuzara rasulihi te ñooy jëwriñu ndawam bi sallallahu alayhi lan mooy suñu mission nu qaatilu naas hatta yu'minu billah dañuy xareek nit ñi ba ni ñuy gëme buur yàlla ah umirtu an uqaatila annaasa xatta yaqulu laa ilaha illa allah fa ida hum qaaluu asamuu minni dimaa'ahum wa ah? mu ne man yonent mi alayhi dañ maa digal may xareek nit ñi ba ni ñuy waxe laa ilaha illa waaw bu ñu waxee lool rek asamu minni dimaahum wa amwaalahum illa bi xaqillah képp koo xam ne xas ngaa wax loolu nag jeex na mooy yow ñoŋ na sa deret préservé wu na ci man seen alal yi seen deret yi nekk na lu ñoŋ nekk na lu préservé lu dul ci àqu yàlla mooy loolu rek lool tekkiwul ne nekkal jullit ngay def lu la neex après yow kenn dootu la faat non boo fi defee lu tax ñu faat la nga rey préméditement daggaate waa ji def lu ne même ay mbokkam bu ñu nee jéggale nañ kooku kenn du ko jéggal dañ koy faat waaw kooku kenn du ne yaa déedéet déet yéen manu ngeen ko faat parce que yonent mi alayhi salaatu wa salaam waxoon na umirtu an uqaatila an-naas hattaa yaquulu laa ilaaha illallaah léegi kii nag wax na laa ilaaha illallaah jullit la lay jullit def lim ngeen bu ko rey dañ naan la parce que di continuer xadiis bi illaa bi xaqillah ba mu des aqu yàlla te aqu yàlla la moo ne an nafsu bin nafsi ku fi rey bakkan preuve yi leer te amul benn shubha ndax idra'u xuduuda bi shubuhaat ndax pen yi bon loolu gisoon nañ ko ci pen yi walillahi alhamdu wal na du nay waa ji sàcc nañ rek ñëw leen ñu dagg loxoom il faut dafa am ay preuve ak yu leer lu war a am waaw ay mawaane yu mën a dàqu yépp yu tere ñu dóor ko pen bi bu dàqoo ci lañ ko koy dóor a tege waaye bu ci benn amee rek wala ay lënt-lënt kenn du ko teg léegi mooy nekk manoo taxaw naan kenn du ko àqu yàlla mooy al nafsu bin nafsi ku fi faatu nit suñu boroom nee nañu ko faat waaw yam la yoo xam ne boo ko defee dañ lay faan as-sayyibu zani comme waa ji nga xam ne dafa mës a sëy ba pare njaaloo waxoon nañ la mës a sëy nag tekkiwul ne mu ngi sëy waaw waaw waxoon nañ la bés bu doon ne mas naa sëy 1925 1926 mu tas mu toog ba 2015 daal di orjo joteeg benn femme boo xam ne daganu ko kooku bu dee ci réewum sharia la dañ koy xaañi xeer ba mu faatu ndax moom bu sayyibu yi ndax sëyoon na 1925 waaw même bu dee ne entre 1926 ba mille ba 2015 ab célibataire la mooy takkul woon boobu moo yem ab célibataire la redevenir atoon un an de sëy la def wala quelque mois kooku bu fi njaaloo waatee cent ans ci kanamit kooku dañ koy xaañi xeer ba faatu waaw kon as-sayyibu zani an-nafsu bin-nafsi as-sayyibu zani al-mufaariqu li diinihi al-mufaariqu lil-jamaa waajibaa yi diineem tey tasaare mbooloo mbooloo jullit ñi waaw waaw moo ne bu ngeen gisee kenn nekk di dox ci tasaare jullit ñi dóor dox xam waajooj ak ku mu man di doon bu sharia doxoon bari nañu naan kilifa diine dóor nañ seen doq bu yàgg waaw parce que am na ñoo xam ne ñoom tas diggante jullit ñi lañ fi newee waaw ak nu ñu ko man di jaarale dinañ fexe dañuy taam ñoom lool mooy seen jikko di yàq waaw ñoom yoruñu li maam Abdu doon wax radiyallahu anhu jikkoy puso yoruñu ko waaye jikkoy paaka lañ yor waaw dog rek paaka fu mu jóge rek daa fekk ñaari ànd moom lay bëgg a dagg moom lay bëgg a dagg tàqali alors que puso fu mu jóge daa fekk ñaar yu tàqale ko mu leen di waaj a boole kilifa nag jullit bu ne sax noonu nga war a mel rawatina kilifa waaye boo gisee kilifa yoo xam ne daanaka dafa mel ni nit ñi booloo mooy seen mooy seen feebar ku mel noonu bu doon sharia la yonent bi alayhi salaatu wa waxoon na dóor leen doqam ak ku mu man di doon kaa inan man kaan kon mooy ñu mel noonu kenn du ne eh, asamat min nii dima ahum loolu noonu kiy wax na laa ilaha illallah non ba mu des àqu yàlla kon mu ne ñun nag ñooy ansaarullah fa nahnu ansaarullah wa uzara'u rasulih sallallahu alayhi wa sallam nuqaatilu naasa seydina saabit ba léegi ibn qays ibn shammas axaa bani xaaris ibn al xasraj mu ngi tontu utaarid le xatiib le grand discours kat de waa banu tamim mi wax ba pare moom muy wax mu ne ñun nag ñooy ansaarullahi ak ndawam bi di jëwriñu ndawam bi nuqaatilu naas suñu mission leen la ñuy xarit nit ñi xatta ba kera yuminu billaahi ba ni ñuy gëme buur yàlla moom dong léegi nag faman aamana képp ku gëm nag billaahi ku gëm buur yàlla wa rasuulihi ak ko muni'a minna maaluhu wa damu kooku alalam ak dereetam ak alalam ñoŋ na ci ñun mooy amatuñ droit laal ko loolu moo tax reyu jullit bokk na ci li gën a graw jullit boo xam ne kenn waru koo faat te loolu sax ñi ñu naan dañ koy faat wax nañ la autorités yi ñoo koy def du ab groupuscule ñooy taxaw nee di faataate déedéet mu ne ñun daal lii la moo tax ñoom loolu la doo bañ nit ki doo xare nit ki parce que moom mooy nit mais ko jam ne ak la muy doxal la bu ci génnee léegi da ko war a sopp kom ci masoo la am noonoo sa diggante ak yow moo tax mu ne ñun waa Lansaar dañuy xareet nit ñi ba ni ñuy gëme buur yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñu gëmee nag buur yàlla ak ndawam bi subhaanahu wa ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni amin naa maaluhu wa dama alalam ak deretam daal ñuy ñoŋ préserver wu ci ñun waaye wa man kafara loolu mooy sensu aaya bi mu waxoon rek umirtu an uqaatila an-naas hatta yaqulu laa ilaha illa loolu umirtu boobu mooy tamit jullit ñépp la waaw mooy loolu mooy mission l'islam mooy lislaam il faut pas mu bàyyi ay poche de résistance feneen foo xam ne menace lay doon ci kawam déedéet loolu moo tax euh, kuffaaru ahlul kitaab yi ñoom duñ leen dugg leen ci l'islam par force qaatilu alladhina laa yu'minuuna billah wala bil yawmil aaxir min alladina utul kitaaba ah min qablikum wano min alladina utul kitaaba xatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saaxiruun voilà xaralee nag ñi nga xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu ah bés pénj yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam bokk ci ñi nga xam ne uutul kitaaba dañ leen a joxoon téere voilà xatta yontul jizya ba ni ñuy joxe jizya mooy buñ nangoo joxe jizya mooy nekk sous l'autorité de l'islam waa bu boobaa mën nañoo des nekk seen nekk yahud wala chrétien di continuer liñ nekk mais à condition ñu domine leen ñu nekk ci tutelu jullit ñi xatta yontul jizyata an yadin wa hum saghirun te yenn poste yi nga xam ne da leen di glorifier ak yenn jëf yi nga xam ne day tax ñu féete kaw duñu ko mën a def voilà kon lool la kon nag loolu rek mooy lii mu ne nag képp nag ku gëm buur yàlla ndawam bi kooku say deret ak sa alal ñoŋ na ci ñun waman kafara nag képp nag ku continuer ci kéefër gi nga newoon wala nga gëmoon ne génn nga ci lislaam jaahadnaahu fillaahi abada dañuy xarek moom ci buur yàlla abadaa ba faw wa kaana qatluhu alayna yasiira te xam ne xarek waajoo jële dal ci kawam ci ñun ci ñun waa lansaar mais yasiira lu yomb la noo lu yomb la waaw waxee lii nag mu ne aqulu qawli hada wa astaghfiru allaha lii wa lil mu'miniin wal mu'minaat wassalaamu aleykum <laughs> mu ne lii laay wax aqulu qawli hada gis nga boroom discours yi gis nga àjjuma da ngay gis nit ñi di wax yi loolu sunna la waaw aqulu qawli hada wa wa astaghfiru llaha lii wa lilmuminin wala lii wa lakum wa lilmuminina walmuminat wassalaamu aleykum ah bi mu waxee lii mu ne aqulu qawli hada wax naa sama wax gi ngeen dégg lii laa wax man Thabit ibn Qays ibn Shammas axu bani al-Harith ibn wa astaghfirullah lii maa ngi ñaan wa buur yàlla mu daldi may muy jéggal ah walil mu'minina maa ngi sàkku tamit mu jéggal way ngëm yàlla yépp yu góor yi wal mu'minaati ak way ngëm yàlla yu jigéen ñi wassalaamu aleykum maa ngi leen di nuyu assalaamu yal na jàmm nekk aleykum ci seen kaw lii la Seydina Saabit daldi tontu léegi affaire bi nag continuer na waaw léegi kon waa ñu ngi ci waa Banu Tamim ñu ngi nee nañ dañoo ñëw ngir puukare wënti ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ngi ci riwaay imaam Ibn Ishaq dinañ ñëw ci yeneen i wax yeneen mu ne fa qaama az-Zibruqaan ibn Badr bi nga xam ne nag ci la Seydina Saabit wax nii az-Zibruqaan ibn Badr daal di jóg waaw bokkoon ci délégation bi selon li al imaam Ibn Ishaq waxoon mu doon az-Zibruqaanu ibnu Badr ibn Imri'il Qays ibn Xalaf ibn Bahdala ibn Awf ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Zayd Mana ibn Tamim at-Tamimi as-Sa'di muy az-Zibriqaan lu tuddoon ibn Badr az-Zibriqaanu di doomi Badr Badr di doomi Imri'il Qays imrul qays di doomi xalaf xalaf di doomi bahdala bahdala di doomi awf awf di doomi kaab kaab woob di doomi saad moo tax ñu naan ko saadi ibn zayd mana saad boob di doomi zayd mana mi nga xam ne mooy doomi tamim gis nga mook xaajib kon ñoo bokk ñoom zayd mana di doomi tamim mi ñuy askanale waa identité waa identité waa tribu bi muy Tamim ibn Tamim at-Tamimi moom az-Zibriqaan as-Sa'di am nañu ne al la tuddoon al-Hu pas al-Husayn bi siin non bi saad al am nañu noonu la tuddoon al-Husayn ñu ne nag li tax ñu naan ko az-Zibriqaan parce que xar kanamam gi moo leeroon rafet lool. te xam nga zibriqaan ci turu weer wi la weer wi da am ay badr xamar ak yu mel noonu moom bokk ci turu weer wi ak zibriqaan looloo taxoon moom ñu tuddee ko parce que ni xar bi leeroon te taaru kaar kaar kaar waaw <laughs> waa banu tamim nag bi ñu agsee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci délégation yi dañoo ñëw ne nu faaxiruk ñi ñu leen jàppal prisonnier au lieu ñu ne ci ñoom ñu tàmbalee wax ñi nga xam ñooy ñan d'abord bala ñoo commencé dara léegi nag bi nga xam ne ci lañ ñëw kon ñu ne ñoom seen discours kat joxal ndigal yow yonent mi alayhi salaam bi ñu ko woowee ca uxruj ilayna yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam génnal ci ñun yow seydinaa muhammad nekk ci fële di ko yuuxu ca këram ya ca néegu soxnaam ya ba ñu lor ko ci mu génn ñu naan ko nag joxal ndigal suñu sha'ir bi suñu poète bi ak suñu discours kat bi ba ñu wax la ñu puukarewanteeg yéen jullit ñi ba ngeen xam yéen ñun ñooy ñan yonent bi aleyhi ne jox naa leen ndigal seen discours kat bi di eh, Utaarid ibn Haajib ibn Zuraara ibn Udus daal wax ginnaaw Utaarid bi Utaarid pare léegi nag ci la Az-Zubruqaan jóg ndax Utaarid dafa pare Seydina yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Seydina Saabit ibn Qays ibn Shammaas comme ni ñu ko gisa léegi jógal nga tontu ko mu pare imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi nee na fa qaama Az-Zubru Az-Zubruqaan ibn fa qaal ci la nag Az-Zubruqaan ibn Badr nag daal di jóge nag moom mooy seen poète bu rëy bi fa qaala mu ne naxnu alkiraamu falaa xayyun yucaadilunaa min almuluuku wa fiinaa tunsabu lbiyaacu wa kam qasarnaa min alaxyaa'i kullihim cinda annihaabi wa fadlu alcizzi yuttabacu loolu la Azzibriqaan wax Azzibriqaan daal di jóg nag waaw wa naxnu yut'imu 'inda al-qahti mat'amuna min ash-shiwaa'i idha lam yu'nas al-qaza'u bima tara an-naasa ta'tiina saratuhum min kulli ardin huwiyyan thumma nastani'u fananharu al-kuuma 'ubtan fi arumatina lin-naaziliina idha ma anzalu shabi'u falaa taraanaa ilaa xayin nufaaxiruhum illa staqaaduu fa kaanu ra'sa tuqtatahu wala tuqtatahu faman yufaaxirunaa fi daaka naarifuhu fa yarjicu alqawma wal axbaaru tustamacu inna abaynaa walaa ya'baa lanaa axadun inna kadaalika inda alfaxri nartafi'uun <laughs> léegi nag ki la seen waa ji jóg nag <laughs> az-Zibriqaan léegi le eh, discours kat bi jóg na ba toog wax Utarid léegi nag <laughs> ha ha ha ha ha tey ngeen yëg. tey ngeen dégg ngeew waaw yéen tey rek ngeen di dégg nag eh, ah, zib ak ah, zibr xàndaal di jóg nag ngir wax yéen na damaa foog ne yéen yéen leen agsi nañu ñun ñi nga xamante ne ñooy waa banu léegi nag seen poète bi jóg daal zibri xaan mu ne mu ne <laughs> nahnu al kiraamu falaa hayyun yu'aadiluna minnal muluuku wa fiinaa tunsabul bi'u ñu ne <laughs> naxnul kiraamu ñu ngi ci seen lancé bi leen fien di ba leega ah. <laughs> waaw yeneen tibaale saa saa moo moo wallaay moo mënoon muñ <laughs> gaa yi mais ni mu chargé ak programme am ni mu baree jamono ji ne mu ngi ci dara mu ngi ci lenn bay yow affaire umma beeg ak tamit digganteem ak boroomam ak li muy def wax yu beeg lu ne gars yi amul dara lu ñuy def ñu ñëw yuuxu ko yuuxu ko ba mu génn amul dara ñu naan ko kaay nu faaxiru moom mu am muñu <laughs> ni leen déglu ne leen waaw léegi wax le <laughs> bu kiy waxee mu ne kii jógal nga tontu ko léegi comme que poètes yi tribuns yi wax nañ xutbakat yi te gaa yi ñoom après ñoom ñooy seede comme que ñoom ñoo ne ñoo ñëw ne looloo leen fi après ñoom ñooy wax ana est-ce que seen discours kat ak seen poète ak poète yonent ba lay saar saam ak discours katam kan moo gën kan moo gën a kan moo féete kaw après ñoom dinañu ko waxal seen bopp azibriqaan <laughs> ne naxnul kiraamu falaa hayyun yu'aadiluna ñu ne nahnu ñun alkiraamu ñoo ñu tedd waaw way teraanga yi way teddaanga yi mooy ñun waaw falaa xayyun doo gis nag benn benn benn peuple benn nit benn quartier hein doo gis benn ay nit yuadilu na yoo xamante ne nii mën nañu di mbagg mën nañoo di tolloo jéem a tolloon tolloog ñun wala ñu naan ñun ñuy gam-gamleel doo ko gis non non non loolu impossible waaw ñun ñooy ñi nga xamante ne ni koo gis ñuy tedd ñu ne ñun ñoo leen gën a tedd waaw léegi nag dañ leen di wax lu simple ngir ngeen bañ a sonn waaw mooy falaa xayyun bu leen wër ci arab yi di seet ay nit ñu tedd ba mel ni ñun parce que du ngeen ko trouver on est désolé mais c'est comme ça et noonu la buur yàlla def ñun newuñu lu dul wax ngëneel yi buur yàlla def li nga xam ne moom lañu ñu defal kon nag fala xayun na amul benn quartier ci quartier arab yi boo xamante ne nii mën nañoo diir ndag mbagg war naa toll na ñun toll nañu sax ci we voilà minnal muluuku li tax ñu wax lii nag ndax minnal muluuku gis nga buur yu mag yi ci arab yi boo bëggee xam dëgg dëgg dëgg dëgg ci ñan lañ bokk mooy boo leen seetee dangay xam ne ci ñun waa ban wu tamim lañ jóge waaw min naa ñun almuluuku buur yi ci ñun lañ bokk wa min wa fii naa tunsabul bi'u gis nga te ci suñu biir boo bëggee gis hein euh, temple yu mag yi ñuy jaamoo yàlla ak yooyu fiñ koy ériger di ko fa tabax ci waa banu tamim nag fële mbir ya fekke baax nag waaw waaw waaw ñun waa Banu Tamim moom suñu loolu moom dafa leer waaw ñun moom gaa yi temple non loolu moom ñëwal Banu Tamim nga xol wa min wa fii naate suñu biir tun sabu la ñuy taxawale di taxawal albiyahu bërëb yi nga xam ne ci lañuy jaamu yàlla waaw mu ne wa kam qasarnaa min al axyaai kullihim inda nihaabi wa fadlul izzi yuttaba mu ne te ñaata yoon ñun waa Banu Tamim ñu wax leen ñuy ñan sans sans flagorni sans sans di di flagorni waa non lii defuñu ko ngir non dañ koy def rek ngir wax rek waaw on la joue modeste <laughs> am nga ne gaay joué wuñu ko modeste de waaw ñu ne kon wakam xasarna min al ahyaa'i kullihim mais ñaate ay quartiers yu arab yu doon balballu suñu kanam lañu noot damm leen féete leen kaw waaw inda nihaabi ba songoo amee ak këf songu xare te loolu nag du lu ñuy wax gaay jàpp ne ñooy wax lu ñu neex de wa fadlul yu yuttabahu gis nga ngëneelu ak njàmbaar ak féeti kaw yuttabaxu li ñuy topp la ku bëgg rekk toppal nga xool di nga fa fekk li nga xamante ni lii ñun ñu leen di wax yéen waa banu tamim dingeen ngeen trouver lii ñu wax mooy xaq lii ñu leen wax waxuñu leen ay wax yu amut waaye lii nii mooy dëgg gi nga xam ne dara mënu koo dindi waaw wa naxnu yutcimu cinda alqahti mataamanaa min ashiwaai ida lam yunasi lqasacu waaw mu te gis nga ñun li nii ñu mel noonu ci wàllu jàmbaar ci côté xare noonu lañu tabee non noonu lañu tabee gis nga jamonoy bekkoor ñun ñooy jox nit ñi di di dund ñoo leen di jox gaay ci suñu koo gis mu niinal rek xamal ne waa banu bu doon ci wolof yi ñu naan ko la niinal ceeb ba mooy waa banu tamima te nag balañ koo gën man mooy jamono jamonoy bekkoor nag jamono yu sécheresse sàq yi jeex nit ñi sonn bu boobaa ngay gis ñun waa waa waa banu tamim ñooy ñan te buñ leen di jox ñu lekk kat ay miche wi lañ leen di jox waaw ci jamono joo xamante ne nii lam ida yu yunasil qaza'u waaw mooy ne jamono joo loo xam ne gars yi du ñu miin euh, euh, niir yi de mooy nuage du am waaw dara du am gars yi yaa amuñu yaakaar ci taw bi xam nga foofu mooy jamono yi nga xam ne nag saraxe dafa jafe mooy jamono ji pénurie ame waaw jamono yi nga xam ne pénurie day am yëf fi metti ah jamono yooyu nag day la yi nag di gën a tare mu ne ñun nag lool la ñun nag jamono jooju nag lañu gina a aaye te loolu lañu gën a man ci lañu gën a aaye vraiment ngir ngir dimbal nit ñi waaw waaw bi ma tara naasa ta'tiina saratuhum min kulli ardin huwiyan thumma nastani'u mu ne ja gis nga nit ñi nag ci loolu ñu gis ni ñu mel te tabe ko rawatina jamonoy coonaa ki bokkoor moo tax gis nga kilifaay arab yi ña gën saratuhumu ña gën a crème seen tribu boo gis kilifa yi ñoo ñuy dikkal waaw min kulli ardin huwiyan commencé gaaw lañuy def dañuy gaaw jóge ju suuf su waaw yàkkamti ngir dikkal ñu ngir ñu defal leen xéewal yi nga xamante ne moom lañuy defal nit ñi waaw bu ñu ñëwee nag fananxarul kuuma ubtan min fi urumatina linnaaziliina ida ma anzalu shabiu mu ne gis nga nag buñ ñëwee te suñu quartier ya ba ñëwal ñu waa banu tamim ci lañuy commencer nag gis nga géléem ñun duñu duñu rendi géléem yu yooy yi alkuum alkuum lañuy lañuy loj waaw la gën a baax ci géléem yi lañuy tànn lojal leen ko ndax suñu tabe gu ku ñu tabe ñun waa banu tamim waaw kon fa nan xarul kuuma bu ko defee ñu daldi loj suñu gëléem yu mag yi te moom lañuy loj moom lañuy lojal nit ñi de waaw bu ñu ñëwee nag ñay dal ci ñun lin naaziliina waaw ñeel ña nga xamante ne ni ñooy wàcc ci ñun di ñëw ci ñun ba bu ñu ñëwee ñoom naka lañuy ñuy wàcc rek ida ma anzalu shabi'u bu ñuy agsi dañuy lekk te du ñu lekk ay ay njóor néeki non yàppoo gëléem yu duuf yi lañ leen di jox ida ma anzalu shabi'u bu ñuy wàcc rek di suur waaw kon fala taraana ila hayyin nufaaxiruhum illa istaqaadu fa kaanu ra'sa tuqtatu tuqtatu waaw mu ne kon nag gis nga ñun ñun euh, amul benn peuple benn quartier bu ñëw naan day jéem a puukaréew ak ñun lu dul ne boo xam ne doon jéem ay jamono daan dañ doon puukaréew ak ñun di ñu wan ñoom itam li ñu man man nañ ko wala ay kilifa lañ comme ñun seen askan rëy na comme ñun lu dul ne ñoom ñoo wooyooy wommat seen bopp waaw ñoom ñooy wommat seen boppu ñëw ñuy dog seen baat yi mooy ñooy ñëw mujj lañ doon diiranteeg mbagg ak ñun jamonoy bekkoor bu amee ñoom ñoom ñooy xicc seen bopp ñëw ba ci ñun ñu leen di teral te bu boobaa dinañ xam ne ana fan la ngëneel li féete <laughs> fa man yufaaxiruna fii daaka naarifuhu fa yarja'u wal axbaaru tustamaa ana kon fa man yufaaxiruna fii daaka naarifuhu fa yarja'u qawma wal axbaaru tustamaw waaye waaye ana kan kon mooy puukarante ñun waa banu tamit laaj leen wax leen ma ci arab yi ana kan moo mel ni ñun ñii lii ñu wax te lii ma wax du ay ay ay wax yu amul am ah. waaw ndax kat wal axbaaru tustamaw ndax xabaar yi dañ koy dégg di ko xam ku dégg dëgg xam ne lii dëgg la nit ñi dund nañu ñi fekke lii ñuy wax ñu ngi fi c'est à vérifier c'est pas loo xam ne dañuy toog di wax képp koo xam ne mel nga ni ñun mën a puukareek ñun na ñëw ñu xam ko ba bu ko defee nit ñi daal di dellu ku nekk xam ana kan fan la séete te lii may wax du lu may créer ndax fa wal axbaaru tustama'u xabaar yi dañ koy dégg te xam nañ mbir yi kon nag inna abayna wala yabalana ahadun inna kadhalika 'inda al-fakhri nartafi'u ko gis nga ñun nag ñooy ñi bañ ñooy vraiment les guerriers wala yabalana ahadun kenn bañaluñu ñun ñooy bañkat yi kenn bañaluñu ñun nag inna kadhalika inda al faxri nartafi'u ñun comme nii rek fu ñu puukarawantëb ay nit jaay fa ku nekk li nga doon wane fa la nga doon ñun ñooy féete kaw waaw moom kay bu jamonoy tudd ay ngëneel ak yooy xewee non daa fekk waa Banu Tamim ñun waxuñu mais bu ñu waxee ñépp sëngéen ñépp xam ne nag ah lanal fadlu alayna ñii nag ñoo am ngëneel ci suñu kaw <laughs> léegi bi ñu waxee loolu ñoom <laughs> ñoom waa Banu Tamim ñu wax loolu nag <clears throat> imaam Ibn Isaaq nee na wa kaana Xasaanu ghaa'iban fa bacata ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fekk nee ja mbooloo mii xam nga mbooloo la yaa ngi imaginer scène bi yeneen mi aleyi saatu salaam mi ngi toog ak saxaaba yi ñoom waa Banu Tamim ñu ngi toog ak seeni délé seenu bu rëy kilifa bari kilifa seen discours kat bi Utaarid jóg na wax seydina thabit ibn qays ibn shammas axi bani alxaaris ibn ji jóg tontu ko radiyallahu anhu az-zibruqaan daal li jóg ibn badr wax ay poème yonent bi alayhi salaatu salaam xool gis ne seydina xasaan newul ci mbooloo waxoon nañ la sànq alayhi salaatu salaam dafa amoon ay poète comme ni mu woon ay noddukat am ñoo xam ne tamit ay discours comme que ab seen ñoom dañ ne woon joxal ndigal suñu poète suñu discours kat bi ak suñu suñu poète bi ak suñu discours bi mu wax mu ne leen jox naa leen ndigal discours kat bi wax na tontu nañ ko léegi nag poète bi jóg na muy az-Zibruqaan wax yonent bi alayhi salaatu salaam xool gis ne Seydina al Hassan ibn Thabit son poète neew fi mu daldi koy woolu moo tax mu ne wa kaana Hassaanu ghaa'iban fa ba'atha ilayhi rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne Seydina Hassan fekkul woon jotaay bi fekkewu ko woon dafa absenté woon newu fa woon yeneen bi aleyi salaatu yónnee ci ñu dem woowe ko ngir mu ñëw ngir tontu sha'iru waa banu tamim imaam ibn isxaaq mu ne qaala xasaan dina ñëw ci taxriij bi ah insha allah mu ne qaala nee na xasaanu xasaan ne ibn thaabit radiyallahu taala anhu mu ne jaa'ani rasuluhu fa axbarani annahu innama dacaani li ujiba shaacira bani tamim fa xarajtu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana aqul waaw nee na xasaan nee na nee na xasaan ibnu thaabit radiyallahu anhu nee na ginoom gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna mu ne ndaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daf ma dikkal daf ma dikkal man Hassan ibn Saabit daal di may xabaar këne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam li tax mu wooma kat mooy daa bëgg ma tontul ko powetu waa Banu Tamim Seydina Hassan nee na maa ngi génn nag di wax ay veer naan man rasuulallahi idh halla wastana ala anfiraadin min macaddin waraagimi manacnaahu lamma xalla bayna buyuutina bi asyaafinaa min kulli baagin wa zaalimi bi bayti xariidin cizzuhu wa taraawuhu bi jaabiyati ljawlaani wasta alcaajimi halil majdu illa sududal awda wannadaa wajaahul muluuki wahtimaalul azaimi Seydina Hassan Hassan Hassan nee na maa ngi ñëw nag ba may ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ma wooloo nee na maa ngi ñëw <clears throat> di wax ay vers waaw di wax ay vers naan manaana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam id xalla baynana non id xalla wastana ala infiraadin min ma'addin wa raghimi mu ne manaanaa ñun ñoo protéger rasulallah ñun waa lansaar moom moom mu ngi mu ngi li naan réchauffement mu ngi échauffé wu xaw ma <laughs> te ak seegut <laughs> bañ ko yëgalee lool rek ca la commencé kay di ñëw ci mbe ci ci mbedd mi di dox di ñëw naan manaanaa ba mu yëgee lool mu ngi commencé nag di affûté li ñu naan affûté di nammaat jaaseem ak ses arguments pour que ça soit beaucoup plus percutant ak ces vers yi nga xamante ne nii tey rek lay dox boppu waa banu waa waa banu tamim bañ xam ne nag wax ji wax ji mooy alfadlu lillahi wa rasuli nee na maa nga naan manaana rasulaallahi id xalla wasana naan ñun ñoo protéger rasulaallahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallama id ba nga xam ne xalla la wàcc wastana suñu digg suñu biir ala anfiradin min ma'adin waraaximi ñun nag ñoo ko protégé ci neex na gërëm na ku gërëm malgré ku gërëm ak ci waa Ma'ad mooy waa Quraysh neex na leen ak arab yépp surtout Adnaan yeeg Ma'ad ah Nizar ibn Ma'ad na Adnaana képp koo xam ne moo xam gërëm na ku gërëm ci ñoom wala naqari na ku mu naqari ci ñoom ñun ñoo ko protéger ba mu ñëwee Medina neex na ku mu neex naqari na gërëm na ku gërëm naqari na ku mu ñoo ko def on s'en fout ñun les lamsaar ku mu naqari na naqari ku mu gërëm it xooluñu ndax gërëm nga am déet waaw ñu ne mana'nahu lamma halla bayna buyutina bi asyaafina min kulli baghin wa zalimin mu ne moom xamuñu ne ñun manaanaa hoo ñun ñoo ko protéger ñoo ko fegal hein congu kuffaar yi ci arab yi ñoom mbooleem seen kañ lamma xalla bay na bu yuuti naa ba mu ñëwee dal agsi ci suñu biir kër yi ndax avant loolu mënuñ ci woon dara Quraysh moom mënuñu foona dem di xeex ak waa Quraysh mais ba mu ñëwee fii ñoo ko protéger bi asyaafinaa def ko ak lan suñu jaasi yi di ko protéger contre min kulli baarin beewkat bu nekk wa zalimin ak tooñkat bu man di nekk waaw bi bayti jaridin bi bayti haridin hein izzuhu wa sara'uhu bi jaabiyatil jawlaani wastal a'ajmi waaw mu ne ñun ñoo ko ñoo ko protégé bi bayti xaridin néeg boo xamante ne nii ci kër goo xamante ne dëkk boo xamante ne nii benn la dëkk bi unique la ci ak teddaange wasaraa uhu ak tamit richesam am yépp ñun ñoo ko protégé néeg goo xam ne benn la ci teddaange ak richesse am waaw bi jaabiyatil jawlaani wastal aami aajimi waaw loolu dafa ne woon en fait dañ ci doon joxe misaal ñoom araab yi jaabiyatul jawlaan al jawlaan benn dëkk la bu nekk Syrie pour wan ne gis nga dëkk yooyu ni muy yàgge hein mooy gis nga ñun suñu teddaange gii dafay yàgg comme ni dëkk yoo yële tedd te te rëy te ñu xamoon leen ci histoire ak ci civilisation ni ñu dëgëre woon te mën a nekk ñoo xam ne ay way teraanga ak way jàmmaarloo ay ay jàmbaar ñu ne ñun noonu lañ ñu mel wastal aajimi ca biir aajimi ñun noonu lañ mel fii mu ngi mel na ñun ñooy étranger yi arab yépp nekk noon ci ñun parce que ñoo ñoo ñooy ñooy protéger yonent ñu ràngoo lépp halil majd illa sududal awda wannada wa muluki waxtimaalul azaimi mu ne mais est-ce que nekkul teraanga illa sudud lu du nekkul ak càng rek hein al awdu bi nga xam ne day dellu di di répété wu hein wajaahul muluuki te darajaay yi nekk lu dul darajaay yi eh, buur yi waxtimaalul azaimi ak tamit ngaar daajjoo yenu yi nga xam ne ñoo yu màgg yi est ce du lool rekk mooy ak càng ñun nag loolu lañ def waaw mooy yu yu difi bu toll ni protége yonent mi alei ci jamono joo xam ne mooy noonu ñëpp ñun loolu la ñu yëkkati défi boobu lañu ñu relever ñun waa banu ñun waa ahlul madina waa ansaaru rasulillahi alayhi afdalu salaatu salaam ci gàttal loolu noonu la Seydina Hassan di wax bi muy ñëw eh, kon insha allahu taala dañuy yem nii bu ñëwee nag ci jataay bii di ñëw ñu war a xool nag li ci tegu bi mu ñëwee lan la ko yonent bi di wax ak nan la fa mbir yi daal di deme loolu lépp la ñuy allahu taala ci jotaay bii di ñëw allahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi